mooy mooy waxtaan suñu tubaab yi ñu doon jàng rek beneen téere la mooy xaaju ñaareel bi xaw ma waaw xaaju ñaareel bi ci biñ doon jàng ne biñ doon wax bi ci topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشأ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون innama al a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kaana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuhu aw imri'in yankuhu fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi waxi Sëriñ Tuubaa ci yéene Sëriñ Tuubaa xaadaluhu llahu maxtaar loo nee na boo bëggee jàng alxuraan na nga ci yéene génn ci mbooleem li la yàlla sunu borom tànnal ak dugg ci mbooleem lim la tànnal boo dee jàng ak xasida ci sama xasida yi mën nga ci yéene lu la neex kon da ko am bu fekkee yi ma def ginnaaw bi ma jógee jolof la wala ci at ma ma fa jógee waaye xasaayit yi ko jiitu moom déedéet boo dee wérdu na nga ci yéene yàlla jariñ la ci adduna ak alaxira ci lu dul loro ak ak jige yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi wa sallama gu lay jariñ te du la lor boo dee naafila nanga ci yéen a dundal sunna yonent bi sallallahu wa sallam alayhi bi wa sahbihi wa sallam saar yu gàtt yi yu la ci neex jàng sëriñ bi nee na ku bëgg yàlla jox ko li bëgg lépp ci àdduna ak alaxira nay toppi ndigalam ku bëgg toppi ndigalam nay yéene ndax yéene moo koy moo koy wamat jëme ko ci topp ku bëgg yàlla di ko fegal lum ragal ak lum mu nay teet ay tereem ku bëgg a teet ay tereem na yéene ndax yéene moo koy womat jëme ko ci teppere yi sëriñ bi mas nay laaj kenn ci ñun ci waccoon bi mu demee ci géej gi kooka nangu ko wax la am lool sëriñ bi ne ko loolu wolof di wax saan wu del si xam nga ko mu ne ko waaw mu ne ko xanaa bañ koy wax saan wu baax taxut mu ne ko déedéet saan wa ca def kay la ñuy wax sëriñ bi ne ko sànn wu baax day wa ca gën a rëy wa ca gën a rëy a gën loolu mooy li wolof di wax ne yéene néeg la boroom a cay fanaan waxi sëriñ bi ci fonk ay waxam ak bañ koo waxal lu mu waxul innama yastari alkaziba alladina la yuminuuna bi ayati llahi wa ulaika hum alkazibun sëriñ tubaa xaadalohoo laaw maxtaar lohoo nee na waxal waaju baax lu mu waxul léegi la waaye bu njëkkoon ku ko def ku ko defaa buñ xëyee dañ lay fekk nga doon golo bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ñëw na la ko yàlla terale du defati loolu waaye ba léegi ku ko def atte boobu mu ngi daw ci yow sëriñ bi nee na des na diir bu gàtt ku mën a wax sëriñ ku mën a wax ne sëriñ tubaa nee na te muy dëgg duñ nangu nga di ko waxee fu suuf fu kawe nga bu koy waxee sëriñ bi nee na diglu sama waxtaan jar na sol di weñ ju dox bam xar sëriñ bi nee na damaa wax sama borom ne ko mbooloo mii ma topp di wuyoo sama sant di tax sama barke damaa bëgg nga wax ma li nga gën a bëgg ma sant leen ko ñu defal la ko saa boroom ne teg ba ma ne bu doon kuy fàtte ma ne fàtte ne ko mu dellu ma dellu waxaat ko ko mu neeti teg ma dellu waxaat ko ko mu ne ma fu ñu toll di la waxtaane fuñ lay waxtaanee danaa leen fa tiim ak waamew xéewal di leen sotti ba koro ñuy bàyyi ma door a waxi sëriñ bi ci julli inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawqutan sëriñ bi nee na ubbi ko ci julli farata lu dul alhamdulillah mi ngi mel ne nga dem kilifa ga nga gën a fonk ne ko dama laa mu ànd yow ba ba mu gën a fonk àgg suuf wax lu dul mi ngi mel ne nga seen janaab foofa wàcc ko fa daw topp ca janaab mooy muus sëriñ bi mas naa sëlmal jullit timis wax ne barab bu ñuy barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy dajee daa sore lool koo xam ne daana taxawal julli juróom dañ koy defaral lu muy war ci yoolum ay julleem ba àgg fa ñuy dajee ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee dañuy jàpp ci tànkam di ko diri ci kanamam wuti taxawaay ba sëriñ bi mas naa sëlmal gée ne dama ne koo xam ne julli da koo soxlaal walif mbir yi dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal wala ci julli gi lu jariñu ci mbir yi lu jariñu ci julli gi jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu yàlla sant aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi faqu anfusakum wa ahlikum naaran aada yi mooy lu mel ne lekk ak naan ak nelaw ak takk soxna ak yeneen ak yeneen ak yeneen waxi sëriñ bi ci koor ak laylatul xadr kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lisina min qablikum sëriñ tubaa xadalahu allahu maxtaar lahu nee na weeru koor daawul yónni ku wóorul daawu ko defloo dara weeru koor it ci la daan gën a bari lu muy joxe am na taalibe yu doon dundal laylatul xadri ci tënk bi sëriñ bi def ba mu ko yëgee ne leen du tey wax leen beneen bés tey jii la lii nag li muy war a tegtale mooy lëm googu yonent bi sallallahu alayhi wa wax waaye teewul ñu war a di topp tënk bii sëriñ bi def waxi sëriñ bi ci asaka am na ku mas a jógee fa sori ñëw jox sëriñ bi xaalis bu bari ne ko asaka la sëriñ bi ne ko dellul fa nga jóge woon am na juróom ñett ñu alquran tudd koo ci gis nga jox ko waxi sëriñ bi ci tuub wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminuuna laalakum tuflihun sëriñ bi nee na doomu aadama ñaar rekk la am yéene ak tuub li baax bu fekkee daa bari ba mënee futa def lépp la nga mën lépp da koy def la ca des nga di ko yéene bu ko defee ñuy def la nga yéene ne la nga def di la ko fay li bon li li bon itam bu fekkee daa bari ba mënee futa ba lépp da ngay ba la nga man lépp la ca des nga di ko tuub su ko defee danañ ko far te luñ far ak luñ bind ñooyam sëñ Tuubaa xaaraloxo laaw maxtaar loxo nee na ki nga xam ne dañ koy jëmale ci ci lu amul njariñ ginnaaw tuub gu sell mi ngi mel ne ku wàcc ba noppi ñu lekk loo ko ko ki nga xam ne dañ koo jëme ci lu araam wala luñ sib ginnaaw tuub gu sell mi ngi mel ne ku ñu lekkaloo ay xal wala ay jiit bu leen ku baax woowee ci ñam bu baax na ngeen lekk waaye ku leen bëgg a lekkaloo ay am wàcc wala ay xal wala ay jiit bu leen nangu waxi sëriñ bi ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum inda allahi atqaakum sëriñ bi mas naa laajte ndax xam ngeen al iman ak islam ak ihsan ñu ne ko dégg nañ du ko wax de mu ne al iman mooy lépp lu am nga xam ne yàlla ko dogal islaam mooy lépp loo am nga génn ci wàllu yàlla ihsan mooy lu mu dogal mu neex la sëñ Tuubaa xaadaloxo la maxtar loo mas naa laaj waf xaalool xayra nu ngeen koy firee ñu ne ko waf xaaloo na ngeen def al alxayra aw yiw mu ne ñu koy def ñu ne teel mu ne wafaalu juróom-ñaari araf la alxayra juróom-ñaari juróomi araf la juróom-ñaari cër yii lañu wax ne sax leen ci julli juróom yi ci juróomi ponk lislaam yi te leen ko baax sëriñ bi mas naa laaj ndax xam ngeen waajib ak mandóob ak mu baax ñu ne ko ñu ngi koy dégg mu ne ndax xam ngeen luy seen waajib yéen ñu ne ko déedéet mu ne mooy wàcc lal yi te dem ci der yi jaamu ji yàlla daa dina xam ngeen luy seen man dóob ñu ne ko déedéet mu ne mooy wàccandiku wàccandiku ndamu bañ na démb la bis daldi na xam ngeen luy seen mu baax ñu ne ko déedéet mu ne dara dara dara daa dina dara ju njëkk ji mooy sunu borom mii nu bind ku xam ci moom dara du def lu muy tere ndax mboo ndax moo boole al qudratu ak iradatu te bu yëkkatee yaram ba kenn du ko tere dara ji ci topp mooy àdduna ji ñu nekk te xalset fee jóge ku xam ci moom dara doo ko jox sa dara ndax loo ko jox ñàkk ko dara ji ci topp mooy alaaxira ñu jëm te di fa sax ba faw ku xam ci moom dara doo fa dawal dara ba naw ko ndax dara du fa doy alqudratu mooy kàttan kattan iraadatu mooy nammeel dawal mooy jiitan am na koo xam ne dadaa def saa su toogee ci sëriñ bi di bind kun fa yëkkoon am bi sëriñ bi jàpp ci mbagg yi ne ko min xusni islaami almari tarkuhu ma la yaanihi ne ko boo mënta ñàkk bind deel bind alkazibu xaraamun wal xiibatu xaraamun wa namimatu kazalika min xusni islaami almari tarkuhu ma la yaanihi ji mu wax ci biir nett li bii ab hadis la li muy tekki mooy bokk na ci rafetu lislaamu nit ki lépp lu ko amulul njariñ mu bàyyi ko lim na ko boo munta ñàkk bind dee ko bind dane ko boo munta ñàkk bind na ngay wax ne fen araam na jëw araam na rambaaj itam kazalika sëriñ bi nee na ba suñu borom waxee laa ilaha illallah ñëpp dañoo gëlëm ndax xamuñu nu ñuy jaamoo yàlla xamuñu nu ñuy jaamoo yàlla te xamuñu dëgg-dëggam mu ne muhammadun rasulullah maanaam moo leen di wan yoon wi ngeen di yoon wi ngeen may jaamoo daa wax yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya ayuha rasulu ballir yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa jot li ne lu war ak luñ sib ak lu dagan te am njëriñ ñooy yooni ajjana lu araam ak luñ sib ak lu dagan luy yàq ñooy yoonu sawara teg te ne wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa nahaakum anhu fantahu am na ko ku mas a ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loo ne ko damaa bëgg a doon boroomi may mu ne ko bindal mooy mu bind ko mu ne ko tàllalal masque bi mu tàllal ko muy may mu ne ko ku bàyyi lii lii ñëw sëriñ bi nee na boo xamee ne yàlla am na kàttan ba noppi digal la dig la tere la tëkku la te mu wóor la ne mën na lépp fokk ngay jëf ay ndigalam di bàyyi ay tereem boo xamee ne itam lu ko neex mu am doo jiima wuteeg moom kon saa soo xalaatee lu baax def ko boo xalaatee lu bon gaawal tug ko ndax yàlla xam ne lépp te mu ngi ànd ak ñëpp te mi ngi doon dund ba kenn dundul ak bi ñuy dund bu ñëpp faatoo day dund te du faatu mi ngi dégg mu ngi gis sëriñ Tuubaa xaadu lahu laaw maxtaara lahu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mooy kilifa ñi ragal yàlla ñëpp am na nag ay dëkk ak réew ak jëf yu muy jëf bu nekkee ci biir réew yooyu ak dëkk yooyu ak lu mu fay dunde akum njaboot réewum yooyu mooy al imaanu ak islaam ak ihsaan ay jëfam mooy warteef yi ak yiñ sopp ab dundam mooy yu dagan yu am njariñ ak njabootam ñooy al moominoona muslimuuna muxsinoona moominaatu muslimaatu muxsinaatu seytaan itam mooy kilifa ñi taxee di ñëpp moom it noonu la ko amee ay réewam ñooy weddeeg caay-caay ak bokkale ay jëfam mooy yiñ araamal ak yiñ sib ab dundam mooy lu dagan lu yàq ak njabootam ñooy yaafar yu góor yi ak yu jigéen yi ak saay-saay yu góor yi ak yu jigéen yi nee na lii ca lawhul mahfuz la ko toxale sëriñ bi nee na bu leen jox seen yiw ñu baax ñi wala ngeen di yenu ñaawtee fi ñu bon ñi ndax ku ayibal waaju baax jël na aw yiwam jox ko ku tooñ ku ban yenu na aw ñaawteefam sëriñ bi nee na mucc ak jàmmi àdduna ak alaaxira mu ngi juddoo ci yéene aw yiw ak wax ko ak def ko ak taqoo ko loolu laa boole ci way wii in wi wa qul wa faal wa laasim taslami mukarraman rummil ola bi kalimi